أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ñuy topp ci jotaay yi nga xam ne bi koor gi dooree ba léegi ñu ngi koy ànd ak yéen fii ci béréb bu tëdd bii nii te mooy jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen ci weeru koor gi yépp dellusiwaat nañ tey jii ngir fas yéene dalal suñu mbokk di sëriñ Maxtaar Mbuub ci thème bi nga xamante ne annoncé woon nañ leen ko te mooy Sénégal bi ñu bokkee kon tey jii di juróom benneelu fan incha allah sëriñ Maxtaar Mbuub moomu la ñu fas dalal fii ci jotaay bi xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci ay yëngutoom tënk tamit aslëf ci ni nga xam ne noonu la waxtaan wi bi tëddee incha allah mu jànge alquranul karim ni ko doomu soxna yépp defee fii ci Touba ci sëriñ bu ñu wax sëriñ Jibi Diop mooy ki nga xamante ne moo ko jàngal alxuraanul karim njàngum diineem tamit mi ngi ko defee ci ku ñu wax sëriñ Ibrahima Fall waaye nag depuis 2005 muy fukki at yi nga xamante ne moom la ñu lépp dafa nekk di gëstu ci wàllu bokk gi ni nga xamante ne noonu la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala tërale kon yaakaar naa ne tomb bii nga xamante ne moom lañu ko jox tey mu war cee waxtaan tomb boo xamante ne xam na ko ndax gëstu na ci lu mat fukki at mu jaar ci ay béréb yu bari tamit yoo xam ne béréb bu mu fa jaar ci wàll googu rek ca lay waxtaan muy fu mel ne Diso FM jaar na fa amoon fa benn émission boo xamante ni jokk bokk ko tudde woon jaar tamit ba tey ci dunia ba tey émission bu mel rek la fa amee woon tudde ko bokk kon yaakaar naa ne bokkoo nga xamante ne Sénégal noonu lañu bokkoo buñ ko buñ ko ci dee waxtaanoo tey jii kon jox nañ ko tomb boo xamante ne tomb bu mu xam la tomb bu mu maîtriser la kon ni ma ko waxee rek incha ni Sénégal bokkee ci la fas yéene ànd ak ñun tey jii nii xam naa ni ci njalbeen danañu andil li ñuy tudde ay néeg xam naa ne incha du ma ci xóot danañu andi néeg yooyu su ko defee tamit bu ñu indilee néeg yi ba noppi li nga xamante ne mooy kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci yoonu murit danañu indil encore ni nga xamante ne noonu la ñuy bokkee ci biir néeg yooyu noonu. bi mu ñëw nag mu ngi ànd ak euh, suñu kilifa goo xam ne ku yàgg ànd ak ñun ci jotaay yii la béréb ba mu nekk tamit mu fay yëngutu ci yëngutu yu mel nii muy Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Modou Fati Xari yàgg ànd ak ñun ci jataay yi tey jii mu ñëw tamit àndaat ak ñun ci jataay bii moom la kon Serigne Muxtaar bi ko àndal incha allah bu Serigne Muxtaar jeexalee ci waxtaan wi danañ ko danañ ko jox kàddu gi incha allah su ko defee dana am mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen ziyaare ci weeru sell wi waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi sëriñ Sidil Moxtaar Mbakke di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ko wér waaye di ziyaare mboolem njabootu sëriñ Touba Xaadim Rasul gépp di ziyaare ak a ñaanal sëriñ Cheikh suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ko wér ak mboolem njabootu maam Thierno gépp di nuyu ak waa alwafa gépp suñu jëlee nuyoo bi teg ko ci loxol sëriñ Ahma mi nga xamante ni suñu teewaay fii ci moom la jaare ak sëriñ Modou Kara Diop teg nañ ko ci mboolem waa alwafa gépp di nuyu ak suñu mbokk yi ñu àndal di suñuy xarit di suñuy wëlëre di suñuy sëriñ muy sëriñ Saalihu Mbàkke mu sëriñ Modou Fati Xari sëriñ xaadim mbàkke Moustapha Abdou Aziz ca ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk di imam ci barab ba nga nekk ak sëriñ Cheikh aw Balla Diop mi nga xamante ni fii la dëkk ci Daaru Muxti ak suñu waajur wee ñu àndal di sëriñ Thierno Mboup di am mbégte lool ci suñu ànd bi ñu ànd ndax jataay bi waxtaan naa ci ñoom lu yàgg xamoo ni su ma ñëw ci jataay bi ñoom lay àndal kenn ku ci nekk rek jot naa cee waxtaan yow nga jox ma ci sa xalaat yàlla dogal tey bi muy ñëw ci bi ñu ànd kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen ziare. di nuyu mbooleem ñi fi teew ñëpp xam naa su ngeen ma ko mayee ma nuyu mbokk yi nekk Daaru Muxti di suñu xarit di suñu soppe di suñu wëlëre muy Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khoudoss ak waa këram ku ci mel ni soxna Maam ak soxna Daba ak waa Daaru Muxti gépp bàyyiwuñ kenn. mu mel ni comme ni ko mbokk mi waxee tey suñu teewaay fii mooy bëgg leeral rek lenn ci ak bokk réew mi ni ñu bokke ndax thème bi mooy loolu mooy Sénégal genn mbokk la maanaam benn askan la bokk nag daa xaw a bari ay bokk bokk dëkkandoo am na bokk taalibe ki nga bokkal barab booy liggéeyee sax bokk la waaye nag bokk gi ñuy waxtaane mooy bokk askan muy ak mbokk mu doon loo xamante ni lu am solo la ci doomu aadama ndax lu suñ borom dogal la kenn ci ñun ñi sàkkul sa bokki sa bokki bopp kenn kenn ku nekk rek yàlla moo dogal nga bokk ak diw kilifa gu mag démb rek bi ma koy woo mun ma sëñ daana wax ni ak bokk lu jara fonk la ndax yàllaa ko dogal kon bokk gii nag nga xamante ni moom la suñu boroom boole Sénégal gépp ñuy benn bopp moom lañ fa yéene waxtaane ca yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ni na ngeen xamlu ci seenu bokk lu ngeen mën a jokke ak bokk ndax ak bokk soo ko xamul doo ko mën a jokk nit ki soo ko xamee sa mbokk waaye boo xamee la nga bokk ak moom doontu sa mbokk sa bopp nit ki soo ko xamee sa mbokk waaye boo xamee li nga bokk ak moom moom doonatul sa mbokk sa bopp te bala ngaa xam nit ki ni ngay jokkalante seeni mbokk yéen ñaar nga xam li nga bokk ak moom kon lool rek lañ fas yéene waxtaane ci ci ak bokk euh, réew mi nag li ñu bokk muy Sénégal mu mel ni li fi nekkoon démb moom mooy ay ay buur ak ay sëriñ ay buur ak i doomi soxna ñoo fi nekkoon li tax bokk gi di genn am na ci ñoo xamante ni ay buur lañ tuub nañ jël doomi soxna am ci ak njaboot am nañ ci ñoo xamante ni ay sëriñ lañ tuubloo nañ doomi buur def ko soxna am ci ak njaboot loolu tax Sénégal gépp di benn bopp ñu ko def bari na waaye bu ñu tuddee ko mel ni saaxewar Fatma nga xamante ni falu na guerre 36 ans fanweeri at ak juróom-benn xëy xëy ni day tuubi ci maam Maxtaar Ndumbe bi mu demee ci maam Maxtaar Ndumbe ca it booba boo tuubee faw Kajoor ak bawal xam ba xam tuub gi tuubu lan la ndax amoon na li ñuy tuddee tuubu intérêt. waaye maam Maxtaar Ndumbe bi mu egsee ci ma euh, bi saa saa xewar faat ma egsee ci moom nga xam ni booba barget maanaam mën nañu wax ni buur boo xamante ni yaa yilif lu la neex nga def àdduna bépp di la déglu nga jekki-jekki ni tuub naa dem di toppi keneen loolu du lu yomb waaye tuub googu mbokk yi lan la jural saa xewar faat ma ñaari xalif général yi ci yi ci jamono ji muy Serigne Sidi Muxtaar ak maam bu bi nga xamante ni mooy xalifa kulu euh, waa Njaasaan yi ñoom ñëpp saa xewar Faat maay seen maam suñu duggee ci leeral yi incha allah dinaa ko gën a leeral waaye li ñu bëgg indi rek mooy bi mu tuubee xam ne maam Maxtaar Ndumbe dani ko ngir ñu gëm ni tuub tuub gi dëgg la mooy dëkk boo mës a yilif nanga fa taxaw yalwaan xam loolu du lu yomb dëkk bu mës a yilif rek saa xewar Faat ma taxaw fa yalwaan Kajoor daane ah, kon tuub gi dëgg la ci ci Faat ma mun leen nag ngir ma wan leen ni tuub gi dëgg la silmaxa naa ci lépp lu bon lu ma nekkoon sanc ab dëkk tudde ko silmaxa mooy cilmaxa mbaakol gi moo wax ñu ne moo tax ñu naan cilmaxa bi mu defee loolu tamit ñu ne ko ngir mu gën a leer faaw nga jël doomi soxna ci la jële ku ñuy wax yàlla loo am ci amadu yàlla ak aminte yàlla moom suñu duggee ci leeral bokk gi dinaa leen leeral ni mu doonee maam ci ñi ma tudd léegi barget téemoor jóob ngir ñi ko xamul maam la ci sëriñ soñ bu jóob yaakaar naa xam ngeen ko baax a baax nguur na ba mu neex ko mu jekk-jekk ni nguur yàlla maanaam bàyyi naa nguur bargee téemoor moo ju demba téemoor demba téemoor moo ju téemoor guddi jóob téemoor guddi jóob moom moo demoon ndakaaru fekk fa jigéen ju ñuy wax ngóone mbeng mu feebar mu leen ndax su ma ko fajee di ngeen ma ko may ñu ne ko waaw mu faj ko ñu may ko ko mu am ca doom ji ñuy wax jal jóob mu sañ ci ndakaaru moo tax ñu naan ndakaaru jal jóob kooku mooy bargee téemoor jóob Lat Joor Ngoone Latiir tuub na bi mu tuubee ci Mabba ñu bari tamit loolu lañ ko tegoon ndax li taxoon boo tuubee doon ab buur faaw Kajoor wala Bawol seen xel ñaar euh, am lu ñuy xalaat booba da ngay gis koo xam ne day nekk dameel ndax boobu am na ay sëriñ yu fi nekk yoo xamante ni dara mun leen a jëlee ci seen ngor ak seen diine ak la nga xamante ni dañ ci topp suñu borom soo ñëwee di leen ñaanloo dañ lay wax ni la duma ñaanal ab yéefar wala boo bëggee moom Kajoor wala nga bëgg moom Bawol faaw nga tuub moo taxoon su dameel yooyu ku ci masaana bàyyi nguur dem tuubi dañuy jàpp ni tuub gu tuubu intérêt la moo tax Lat Joor bi mu tuubee moom it ñu jàpp ni tuub gu tuubu intérêt la waaye moom it tuub gu da koo confirmé ba 1886 ni ko suñ borom moomee nga xam ne tuubug Lat Joor googee sax mbokkam ma jaxate kala nga xam ne mbokkub Lat Joor la ñu bari dañoo jàpp ni dafa nekkoon di ko attir rek déedéet Lat maamam ji jur yaayam jaxate la sant muy sa jaxate maamam jooju ak ki jur xaalima jaxate ka la ñoo bokk benn baay muy sa Mbàkke jaxate ak Absa jaxate maam Njàmme daa amoon Xabsa Mbàkke jaxate ak Absa jaxate Xabsa Mbàkke jaxate moo jur xaalima jaxate kala la Absa Ngunu jaxate jur Ngoone tiir mu jur Lat Joor kon xaalima jaxate ka la ndijaay la ci Lat Joor at rek yóbbu ko foon bi Lat tuubee xaalima jaxate ka la daa def ay bëy yu am solo bayit ay woy daal ni asaadixun ngeen baal ma nag arab yi moom arab yi géwal la bu dëngee ay boromi xam-xam laay waxal xam naa li ma bëgg a wax ngeen xam ko rek asaadixun bi dihaay diini lat jooru daa ni am innama ma fii saakaka joor loolu la xaarima ndax la daa tuub rek wala daa bëgg moom kajoor ak bawal xam ni tuub gi dëgg la daa woyaat geneen xës da tudde ko busra laqad saada diinulaahi Lat Joor fa fa ahilal yawma bi islaami Kajoor ay woykat fi nekk ay boromi xam-xam xam nañ li xaalis mu jaxate ka la bëgg a wax nagu ñuul moom boo ci amee soow mu weex loo am jëlal ab géwél moom bu toogee fii di wax ay bayit bu ngeen déggaatee yeneen mu dëngin ngeen jàpp ko noonu rek waaye liñ bëgg indi rek mooy loolu moo fi nekkoon bu njëkk loolu moo fi nekkoon mu mel ni nag ñooñu ñëpp kenn leen meññ ñoo bokk ak bokk ndax yeneen bi alayhi salaatu wasalaam mën nañoo mën nañoo yem ci moom xam ngeen ni mooy waajuru fatimatu bintu rasul fatima seydna ali denc am ci hasan ak useyn hasan moo jur musanna mu jur hasan hasan jur abdallah abdallah jur muusa muusa jur daawuda daawuda jur muhammad muhammad jur yahya yahya jur sahid sahid jur abdallah abdallah jur muusa muusa moo jur abdul xaadir jaylaani men abdul xaadir jaylaani moo jur itta mu jur ibrahima mu jur alin mu jur abdurahmaan mu jur omar mu jur suufiyu suufiyu moo jur ku ñuy wax saamaan ibnu suufiyu kooku moo njëkk santloo ci senegal saamaan ibnu suufiyu moom gànnaar la jóge woon ñëw senegal bi mu ñëwee mi ngi wàcc Kajoor dëkk bu ñuy wax Sugeer ànd ak ay naar waaye bi mu ñëwee comme ay wolof la fekk te moom na arab lay làkk jafe-jafe am na ndax xamuñu li ñuy wax moom it ñee xamuñu li muy wax waaye mi ngi ŋàbb àlluwa àlluwa ñi liyaarante moom ba ba yàgg xelam dem ci da mu yaakaar ne dañ ne ko li nga yor lan la xamul nu muy def mu bind ci suuf law lawhu mooy àlluwa foofu la loo jóge loo saamaan suuf yi moo njëkk sant ba léegi booy bind moom faw nga indi ayin gi muy law kooku moo njëkk sant loo saamaan moom bi mu ñëwee fekkoon na fi buur bu ñu wax ma jambal ma jambal diwaan Fall waaye ay at lañ dem rek fiiraa ngi am ndax ñu bari dañu doon dem di seet saamaan suuf yi ndax am naar la woon man a ñaan lool moo tax damay tooñ ñi sant loo ni leen ñaan yàgg na ci nit ñi di ko fekk ñu ñëw ni ma jàmbal diwaan faal kii bu yàggee sa nguur gi lee mu daanu ndax Kajoor ak Bawol euh, ñëpp ngi daw di ko fekk ma jàmbal daal koy sàkkal pexe daal koy rey waaye bi muy ñëw am na ñaari doom ñu ay seex muy ku ñu wax walit ak wal mi ma jàmbal nag daa jël kay jigéen denc ko maanaam tuubloo ko jël ko def ko soxna kay góor mu delloo ko gànnaar Euh, wal mi mi nga xam ne moom la dencoon muy soxna si moo meññ ku ñuy wax laman deeceesu njóogu laman deeceesu njóogu moo meññ moo jur amari ngoon sabel ndax sabel lañ jox ñoxon njaay ku ñu ñaan mu am njaay ngóone ñu jox laman deeceesu njóogu mu jur amari ngoon a sabel amari ngoon a sabel mu njëkk a falu ci kajoor ci néegu wagadu ab wagadu la amari ngoon sabel moomu jël jigéen ñi ñuy wax tàkk yugu am ci ma sàmba tàkko ak ngookaan tàkko ak ma xurija Euh, ma xuraja moomu jël jigéen ji wax xuraja kuli am ci biram mbàng xuraja kuli ak daaw demba xuraja kuli daaw demba moo jaay tubaab bi gore mooy gore gee ndakaaru moom bi mu nekkee dammeel moo ko jaay tubaab bi waaye ma xuraja moom moo meññ yaa xam maati na ak ndaag maati na ndaag maati na moo jur amari sekk ndaag benn borom yàlla na mooy waa cene ba yi yaa xam maati na meññ ahmadu roqiya mu meññ maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax Cheikh Ibrahima lu rëy ci taayir la woon ginnaaw ndax boobu ñi ko tee nekk dammeel bariwul te kenn ku nekk xamoon na li dammeel représenté ci ci ci ci réew mi noonu la bokkee ci ci côté waajur bu góor suñ ñëwee ci côté waajur bu jigéen dina leen wax ni mu ak maam Thierno kon foofu lañuy ñuy xaw a taxaw tuuti rek ci ci ci ci ñaar ñooñ ci ci wal mi mi nga xam ne mooy jigéen walit bi nga xam ne moo dellu woon gànnaar walla bi mu demee gànnaar ndax comme fa la bàyyam jóge woon buur bi delloo na ko fa dafa takk soxna am na fa ay doom doom yu bari nañ waaye dañ ci jël benn doom muy caat mi muy ndis mi ndis mi keroog bi amari ngoone sabel mii ma wax léegi di dem di rey buur ba ca jolof ndis mi moom moo ko ñaanal wax nañ sax toolu wëteen ba ndis mi moo ko moo ko joxoon mooy ndismiloo am na ñu ne da koo may am na ñu ne da koo jaay bërki dem rek maa ngi dem archive national waaye dañuy bind ndis mi awan bi mbul a amari ngone sabal da koo jaay waaye jaayu ko ko da koo may ba tax na nekkoon na lu yàgg kajoor ku masa falu dameel di nga jël dara jox ko ñu sant loo biñ biñ arrêté dameel lañ ko bàyyi waaye ku masaana falu dameel di nga jël dara yeew ko fa nga xamante ni ñu sant ñoo ko moomoon ba ci sama yaay mu mujj nekk dameel wala la joor ndif ñi moom mbokk yi moo tax soxna su tudd Ummu Kalsoom am ci benn doom bu ñu wax Abubakar waaye laataa muy fer ndif mi da ko faa bàyyi ñëwaat Sénégal ndax ma jàmbal diwaan fan daal ni mu sacrifier baayam mu naqari na ko bi Abubakar yi moom màggee nag laaj na sa baay ñu ne ko ba laataa ngay fer la fi jóge woon Abubakar yi ñëwaat Sénégal moom itam Bakar moom bi mu ñëwee Sénégal installé Kajoor ñaanal génn góor gu sant Guèye mu may ko doomam ju jigéen di ñuy wax Issa Guèye mu am ci ku ñuy wax daam Issa Ngarxati ñu sant loo xam nañ ko baax a baax at ma jot dañ koy màggal daam Issa Ngarxati moomu moo dem gànnaar delluwaat gànnaar jàng jël fa jigéen ji ñuy wax Fatimata Aydara am ci Omarub daam ak Maxtaarub daam ak Bintu muy ñaari góor ak benn jigéen waaye ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaari yooyu muy Omarub Daam ak Maxtaarub Daam nag bi ñu màggee ñoom it dañoo ñibbisi Sénégal bàyyi fa Bintu Bintu gànnaar la sëy fa la am na fa njaboot boo demee gànnaar da nga gis ak njabootam ay siid yanxooba am na ñoo xamante ni ñu xam lañ ñi may li may tooñi ñi sant loo ni leen ci dem gànnaar gis cim naar say boo nga ba moom ndax mën naa am seen ñaari maam ya bokk ndey ak baay ndax Omar Omarub Daam la ak Maxtaarub Daam ak Bintu bintu moom daa des gànnaar fa la sëy am na fa njaboot Omar ak Maxtaar jóge gànnaar ñëwaat Sénégal di ñëw ànd ak seeni doom ak seeni bagaas bi ñu ñëwee ba Louga booba nag Louga tuddagul luga booba ak soxna ak soxna moo fa nekk maanaam jigéen ju màggat ñu naan ko ak soxna soxna su bari woon ak jur yaakaar ak jur yaakaar naa boo demee Louga ba jamono jii di nga fa fekk quartier bu tudd cox na foofu la jógee ñoom nag bi biñ ñëwee biñ agsee Louga rek ci guddi gi bu taw taw bu bari fekk biñ agsee ñoom ñaar muy Omar ak Maxtaar Maxtaar dañu ko toogal xaar ma fii comme dongay sonn nañ ca bagage yi diis na ma dem xooli dëkk ba ndax booba daam isa xati mooy seen baay xam nañ seen baay faat na waaye ndaam guré yi lañ doon xooli ba xam gent la wala géntu ba léegi ndaam guré yi màggal gii ma leen di wax ndaam guré lañ koy def Maxtaar ni ko xaar ma fii ma dem xooli ba xam dëkk ba gent la wala géntu bi yàlla dogalee maxtaar bàyyi ko Louga moom Omar di ñëw di xoosi ba xam dëkk ba gent na wala gent na ci guddi gi mu taw taw bu bari waa Louga gépp daa ne ah sëriñ bi ñu gisoon fii de bu fekkente ni bagaasam yi ak dong yi ci biti la ko fekk dina sonn lool ndax taw bu mel nii bi ñu xëyee di ko seet fekk mu rëdd aw rëdd bagage dara tooyul waa Louga ni ko déet yow moom doo mën a demee nii dañ lay téye daal koy daggal ab tool wax guddal ko fu muy daal koy may soxna su tudd Awa mu am ci baraan awa ak Demba Awa muy ñaari doom bi Maxtaar dëpp see di ko seet si fekk moom ñu ñëw na fekk dëkk bi gent mu di ko defaraat xaw am ab diir mu ñëwaat fekk fekk mu yor soxna yori doom yori doom mu daan ko dama lay jël si sama baay suñ baay faatu na dëkk ba gedd na waaye defaraat naa ko Omar ni ko fii moom mënumaa dem ndax lug naa fi loolu moo waral turu Louga lóbb naa fi mënumaa dem ndax waa dëkk bi jiir nañ ko teraanga takkal nañ ko soxna jox nañ ko ay tool waaye taxul boobu Louga tudd Louga Louga mi ngi tuddee tur woowu mi ngi génn ci ku ñuy wax mbërgu bala ñaan mi nga xamante ni mataar naar yàlla yuusu mi ko jur baraan awaa ko jur omar mi may wax moo ko jur mbërgu bi mu demee ba mag ci sët sët yi ñuy looti sa dëkk bi moom it comme foofu maamam a fa nekkoon mu ñëw topp fi maamam jaaroon mu toog ko bi commandant yi ñëwee di lotissé dëkk bi mu xaw a sori ñun ko ànd sil mbër mu leen damaa bëggoon ngeen bàyyi ma fii ma barkeelu ndax sama maam moo fi lugoon ñu bàyyi ko foofa mu fay barkeelu ñu naan kër mbër gu bala ñaan moo waral ñu naan lugaloo kër mbër gu bala ñaan turu lug bi nag moom ci Omar mii la dëppe ci ci la jógee waaye ci mbërgu bala ñaan la Louga tudde Louga mbërgu ñu bariñaan nag Matar naar yàlla yusoo ko jur Matar baraan awaa ko jur baraan awaa maami ñu bari la ci fii rawat na dëkk bi sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Mouraw Balla ci néegub geer bi su ma ci duggee dina gën a leer ma euh, maxtaarub daam moom it moo jur ku ñuy wax Demba Binta Demba Binta ñaanal góor gu dëkk jëmmooy gay mu may ko doomam ju ñuy wax Seenaba Gay moo am ci mbër gu Demba Senaba Gaye muy maami sëñ Touba Ala Demba ba Gaye mooy maami sëñ Moon Mustafa ak sëñ Baar ak ñu bay Njaay Demba Senaba Gaye mooy maami Alaaji Malik Njugo Demba Senaba Gaye mooy maami sëñ Daam Abdourahman waaye amoon nañ ab jigéen muy bind Sëy mooy maami maam na boroom dëkk bi Senaba Gaye moomee nag Aram Gaye ma mbokkal ndey ak baay mooy maami Cheikh Ibra moo tax Cheikh Ibra ak maam Ceerno bokk benn néeg muy néegu gonjox ay gonjox lañ ñoo bokk benn néeg ndax ñoom dañ cee sëtoo néegub jaakum taxfirullah jégal ma sëriñ Tuubaa moo di gonjox ab jaafuñ am ceerno ab jaafuñ la Cheikh Ibra ab jaafuñ li tax ñoom ñaar ñu bokk sëtoo nag seen maam yi sëtoo yëpp jigéen lañ ndax aala demba sana bagay ab jaafuñ la mbargu demba sana bagay ab jaafuñ la njaay demba sana bagay ab jaafuñ la njuga demba sana bagay ab jaafuñ la ca ab jigéen moo koy doon moo koy doon maanaam jigéen li ngay nàmp maanaam li sa waajuru jigéen doon moom ngay doon dañ koy nàmp men la men la waaye du geñ sa baay moom mën ngeen bañ a bokk am néeg waaye sa yaay moom lu mu doon moom ngay doon maam moor an sali ab siin la sëñ Tuubaa di ab gonjax maam moor san ab siin la maam Ceerno di ab jaafuñ kon bokkuñu am néeg waaye kenn ku nekk la sa waajur bu jigéen doon ngay doon maam jooje bu dee jigéen la kooku doon lay doon moo tax Cheikh Ibra daje ak Cheikh maam Ceerno ci ak bokk foofu muy aram gay mi maami Cheikh Ibra aram gay ak Senaba gay ñoo bokk ndey ak baay Senaba gay moo jur a Sëy mi maami maam Cheikh Ibra Faati loolu ñoo war a waral ñu dajee ci néegu gonjox su ma duggee ci leeral càlla léegi dinaa ko leeral moom gën a leer mbërgu dem Senaba gay mooy maami Sëriñ Tuubaa ndax maam Mor Anta Sali Anta Kan Saliloo Damburi Sam Balla mbërgu mbërgu demb njugo demb gay mooy maami Sëriñ Daam Abdourahmane Lo nag ab wégéñ la waaye njugo dema mooy maamam di ab jaafu ndax mu murun awa jama la bàyyam tudd ma sàmba soxna mataar njugo njugo demba seen ab rey alaaji malik njaay demba seen ab ndax njaay demba seen ab rey moomu moo denc ku ñu wax euh, kumba caam di jigéenu maam ma sàmba caam mi doon jàngal maam ma aara mbàkke ak maam maxtaar ndumbe am ci aram loo aram loo moomu euh, moo jur Fawad Wele Fawad Wele dem gaaya ca maam Ousmane am fa maam Alaaji Malik aala dem sana bagay mooy maam yi sëñ sëñ Baara ak sëñ Mouhamadou Moustapha ndax soxna Aminta loo xari maam Aminta yàlla yàlla ko jokkumba yàlla ko jokkumba ak daaru ñoom ñëpp aala dem sana bagay mooy seen maam mooy seen baay kon nga gis ni ñooñu foofu la ñu dayee ci ak bokk nga xam ni am na waa ji ko doon wax sax di wax naan Senaba Gay ca jëm mooy gay moo jur ki jur ki jur Serigne Touba Senaba Gay ca jëm mooy gay moo jur ki jur ki jur Alaaji Malick Senaba Gay ca jëm mooy gay moo jur ki jur ki jur Serigne Dame Gay ca jëm mooy gay moo jur ki jur ki jur ki jur Serigne Mourou Baar waaye daal ni Senaba Gay ca jëm mooy gay moo bokk ak ndey ak baay ki jur ki jur maam Cheikh Ibrahima Fall kon noonu la ñu suñu duggee ci biir néeg yi dinañ indi kilifa yi néeg nag ndax xam nga buñ nee Sénégal benn bopp la ba pare ñu bëgg lu koo waxtaanloo ci wenn waxtu ab géwul xam na bu xasee dugg ci benn kii mën naa saaraan moo taxoon sax ñu tënk ko ci ay kayit nii waaye suñu duggee ci biir néeg dinañ gën a leeral kilifa yi fi ñu daje ci néegu seey bi nag lañuy gën a yaatal ndax sëriñ Aliou Touré bu Passe bi ab seey la jarbaat sëñ Moon Moustapha la sëñ Moon Moustapha ab seey la sëriñ Mor Khoudia Koumba maam yi sëriñ bi ma dendal ab la ak ñu baree bari suñu duggee ci néegi dañ ci gën a yaatu néeg yooyu nag nga xam ne jëmmi néegi rek buñ ci doon waxtaan fi lañuy ñuy fanaan buñ doon nit léegi par benn am na gonjox am na seey am na doroobe am na awel néegu awel mooy siñ saaliw sëriñ Soyibu ak ñooñ bokkal ñooñ ay awel lañ jax réew mooy siñ fallu tey wax naa ko léegi sëñ Mounou Fall sëñ Baara géej la joor mi ma doon tudd léegi ab géej la sëriñ Ibra mën sañ sëñ Mounou Fall waajuru sëriñ Cheikh Waalo sama xarit ba ab géej la dinaa ko gën a leer ni mbokk ak la joor jaafuñ mooy ñi ma doon wax léegi muy maam Thierno Cheikh Ibra ak ñi ñu bokkal teejeeg mën nañ cee jàpp soxna May mu sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak ñu baree bari ak ma jaxate xari jang ab teejeeg la ñu xamul ma jaxate mooy ma yi sëriñ Basiiru Mbàkke Karaaceel moo jur yaayam mook sëñ Bas mook sëriñ Koso Asulu ak soxna Mbenn mooy maami seexloo sotraakom moo jur yaayam kooku mooy ma jaxat ab teejag la néegub mi géej ni sëriñ Basiiru sëñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma gomaay néegub gomaay sëñ Masamba soxna Isa moo dem gomaay kon Mor Isa mi njëkk am ab gomaay la ak ñoom am fee suñu am sutuloo ñoom ñëpp ay gomaan lañ soño waa xew faam bi ma doon wax léegi ab soño la xagaan xagaan yi bari nañ xagaan suñ ko asloo moo doon tudd léegi ak sëñ bas ay xagaan lañ néegu wagadu am na géewul am na muuyooyu am na dëngéej am na suñ bu xaajir ab dëngéej suñ bu xaajir mbàkkum suñ tubaa néegu wëlig wëlig mooy suñ bay jaxate mbay jaxate mel ni ab wëlig la tëlig am na néegu wetar am na somboñ am na geet am na sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Mourou Awa Balla ay geet lañ kon buñ doon lim néegi fi la ñuy fanaan waaye ngir ñu indi kilifa yi fi ñu dajee ci biir néeg néegi néeg yooyu nag dafa am ñu ci njëkk a falu muy demeel teñ amari ngoone sabel mi ma doon wax nga xamante ni moo njëkk a falu di ab wagadu moo yooyu falu nañ waaye dañuy falu di falu di sansante ba ñëw ci la sukaabi ngoone jéey bi ñu ñëwee ci lasukaa bi ngoone jéey géej gi nag dañoo xaw a way tuuti ñoom ndax 1700 1719 ñoom lañ téye poids bi daal ne léegi nangootuñ kenn falu ku dul ab géej nga xam ne 1719 ba 1886 ñoom rek ñooy falu waaye taxul ñu baree noonu ndax ay ay góor lañ doon ju amuñu woon ay jigéen damay tooñ ñi ci bokk naa leen yàlla da leen a faru ndax da ngeen imposé doole waaye yàlla da cee feeñal kiimaan laskaami ngoon a jéey ba ci Lat Joor nga xamante ni yaayi Lat Joor bi bi maami Lat Joor faatoo may sell Joor bi mu faatoo problème am na ndax Lat Joor rek war a fal di ab géej ak euh, dameel Samba Yaaya wala dameel Samba Lawbe waaye ñooñu boobu ay prenta la ca Lat Joor fukki at ak ñeent la am ca su faluwul géej yi jeex moo tax ñu imposé Lat Joor moo tax jàmbaar la woon lool ko amul fit la biñ koy fal dameel mi ngi 500 la am fukki at xam naa léeg-léeg sax maa ngi jéglu ci ndax comme waxtaan yi may def ci rajo yi ci rajo bi léeg-léeg da tudd ay la joor ak ñii lay nit woo la ni la ñooñu defuñu dara Sëriñ Tuubaa rek fi nekk ci muy lu wér waaye mbokk yi mbër ma da doon bàkku naan ku ni yàcc maa ko man ku ni yàcc maa ko man ñu ne ko seetal weneen bàkk ku ni yàcc moom ñépp ko man ñii bu ñu jëmul woon dara wala defuñu dara suñ jàmbaar jii maanaam seen seen njàmbaar gi suñ ko waxee rek day gën a kaweel njàmbaaru Sëriñ Tuubaa gi ndax ñii ñuy lim ñëpp man sama xalaat bopp jéem nañ ba tëre Sëriñ Tuubaa ñëw mottali mission bi waaye li jar a ñoom muy jom ak ngor ak fit lu ñu la wax dee koy dindi waaye léeg nit ñi dañuy xaw a jaaxal damay am problème léeg ci rajo bi léeg-léeg da ngay nekk naan la joor alburi nit ñi la kar ni la waa yow Sëriñ Tuubaa rek fi nekk ko wax nga dëgg de Sëriñ Tuubaa rek fi nekk waaye bokkuñ ndax ñooñu dañoo def def nañ seen kéemtalaay kattan waaye Sëriñ Tuubaa daa ñëw matal mission bi kooku moom kenn moom hors Cissé laa ko tuddee bokkul bokkul ci course bi. nga xam ne bi ñu indee Lat Joor fukki at ak juróom-benn ñu ne nañ fa la yaay bi Ngoone Latir euh, Demba War Sall daal ne moom mënut a dégg ñu ni ana dameel ñu ni ma nga ca ngéwal gay léttu ana Joor ñu ne ko Lat Joor ma nga ca kokki mu ne nañ ko jëli fal ko ñu ñëw jëli ko boobu ñu baal ma ci kàddu gi mi ngi ci néegu góor ñu ne ko yow lañ def dameel fukki at ak juróom-benn jël aw fas jox ko mu war demba waar bi mu joxe bi joxee la joor fas yi mu war la joor daa tëye ci laab bi dàq fas fas yi ak ñaari tànk yi dawal la joor dàqaat dawal ba fay sori bu dàqaat tiitu rafut deful dara dem waar ni ko ku la dénk réew mi nga yor ko mbokk yi ñooñu dañoo amoon aw fit dama am mbokk mu baax mu ñuy wax Ahmadou Bass day wax ni góor goo xam ni góor yi léegi góor goo xam ni boo ko tàccoo mu fecc boo ko dàqee mu daw ci léegi góor ñoo dàq fecc jigéen mbokk yi loolu lu lu lu jar bàyyi xel la ma ñii ñu jar a ci ñoom la jom ak ngor ak fit la joor du tiit fukki at ak juróom-benn mu xeex ci la njëkk def première xare 1842 gañe ko ñu def ko mu nekk dameel biñ ko falee dameel dañoo jël ay PS di ko ñeeme nopp yi di ko di ko kepp yaakaar dina jooy wala dina raf moo tax bi ko dem babaar ni ko mas ngaa tiit dañ ko luy tiit ma luy tiit xaw ma luy tiit wax ma tiit ndax ma xam ko waaye mbokk yi ñooñu nga xamante ni mooy ñi ñi ñu wax nii bi ñu ñëwee ba ci ci géej gi nga xam ni géej gi dañoo waxoon ni kenn du falo. yàlla nga gudd fan. des na sàngoom waxal sàngoom. sàng waaw sàngoom. incha allah. ak ala jiili mbay bi waxal sàngoom. sàngoom <laughs> waaw. <laughs> tubaarkal la waaw néegu sàngam waaw géej yi dëgg la dëgg la <laughs> waaw nga xam ni moo ñooñu li jar a roy ci ñoom muy jom ak ngor sëriñ Xaari Mbàkke mi ma àndal maamam sëriñ Abdou Aziz mu jur baayam daa fekk sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Côte d'Ivoire fekk sëriñ seex daa dem Côte d'Ivoire yàgg fa def fa ñetti weer wala juróom-benn weer ci daw fa yàgg noonu sëriñ Abdou Aziz ñëw nuyu sëriñ Cheikh daan ko tukki bi dafa yàgg ma namm la moo tax ma ne naa dagg bi ñëw seet si la sëñ Cheikh keroo sama maam ñuy wax Assane Moroqe moo fa nekkoon ñëpp xamal nañ ko di ab géwél bu mag day xool suñu Abdou Aziz ni mu góofu ci kanam suñu seex mu di ko xool ba yàgg mu ni ko suñu seex suñu seex ni ko jàkk di ko xool mu ni ko ñaar nuru nga ko sa ñaari maam suñu seex ni ko ban ak ban mu ne ko baaxi rak baaxi rak nuru nga ko suñ Tuuba nuru nga ko Birima baaxi rak ngir mu ba indi leen histoire bi bëgg indi suñ Tuuba moom kenn xam na ni ñëpp xam nañ moo baaxi rak ndax ku am rak ju mel ni borom dëkk bi maam na ak ñeneen ñëpp ñu baaxi rak li mu bëgg a wax foofu li yàlla dogal ci moom ay rakk ma ko njëkk nangu muy baaxi rakk birima mii nag birima mii nag nga xamante ni moom mooy birima Fatma Jubbu bokkut ak birima Ngoone Laatiir bi muy xaree xareem bu mag boobu nga xamante ni kajoor gépp dañuy dal ci kawam kere ñi mbokkal benn baay ñoo njëkk a jéngu daal di jël euh, ndombay tànk yi leen buur bi joxoon yépp delloo ko birima daal koy xamal ni ko ñun ay rakki biir ay ay delloo ko buur bi ne ko ay rakki biir ma la ñoo bokk benn baay te biir ma mag ju baax la kenn du ko fekk siin du ko fetal nga xam ne bi ñuy ñëwee ñoom li ñu wax biir ma mooy dañ ne ko bu subaa ca xare ba bala ngaa war baal bañ dee ba jeex mbokk yi anal kanal sa doom baay jaral loolu bu subaa ci xare bala ngaa laal soo fas baal ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk ak yow baay baal ñu baay baay baal ñu dee ba jeex loolu taxoon sëñ Seex sëñ Seex Mbàkke eh, sëñ eh, maam Asan ni woon sëñ Seex yaa baax rak kon mbokki ñooñu lu ñu ñu jara fàttaliku lañ ci jom aku fit ak ngor euh, mu mel ni tamit tànnoon nañ ci li nga xamante ni moom mooy néegi néegu sey tudd naa leen ko léegi muy sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha ab sey la sëriñ Murtala mi mu bokkal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ab sey la ndax ñoom ñaar dañoo bokk sëriñ Touba waaye am na foo xam seen ñaari maama toppante bokk ndey ak baay ndax sëriñ Murtala soxna tuuti Fat Takko Takko Binta Sala Salamata Ñaan Ngóone Mbóot Anta Gajaga Njaay Dikka Ise Jéey Fature Ñang Astafaal Astafaal moomu ak Binta Faal ñoo bokk ndey ak baay Binta Faal mooy maam sëñ Mourou Moustapha ndax soxna Aminta Lo mi ko jur xëy maam Aminta yàlla yàlla xuju kumba yàlla xuju kumba Jeyla Kebe ma Sàmm Warxa Jaañ Aram Joor Penda Faal loolu tax ñu dajee ci néegu seey bi waaye xuju mi ñu ndey ak baay moom mooy maam yi dañuy wax Birima Fall yaakaar naa ñu bari ci Kocc Barma lañ ko gën a xamee muy Birima Fall muy Kocc ak Alburi Alburi ab seey la. Binta Penda Fall mi maami sëñ Mourou Moustapha ak Asta Fall mi maami sëriñ Moutada ak Khoudia Koumba Fall mi maami Birima Kocc ak Fatma Fall mi maami Alburi ñoo bokk ndey ak baay loolu mooy néegu seey wax naa leen léegi sëriñ Adi Touré bii. ndax pend bu ya ab sey la ndax ci néegub sey bi la bokk ndax ndaag ak mareema ak xarimaam ak pend bu ya ñoo bokk ndey ak baay aminta yàlla moom saaxeer faatmaa lañ jur waaye aminta yàlla mu leen jur yàlla xuja kumbaa ko jur yàlla xuja kumba xuja kumba sëy euh, jayle kebe faatma sàmm war xajaañ aram joor pend faal mu néegub sey bi kon pend bu ya moom ab sey la pend bu nag moo dem kër xaali ama soxna Mbàkke am fa soxna Mbàkke jaxate soxna Mbàkke jaxate dem kër xaali ma jaxate kala am fa euh, soxna astu soxna Mbàkke maanaam pend bu daa dem kër xaali ama soxna Mbàkke awa ñang mi nga xam ne soxna Mbàkke awa ñang taw maam jur am fa soxna Binta jaxate ak soxna Mareema soxna Binta Jaxate moomee moo dem kër xaali Amar kër kër xaali ma Jaxate la am fi soxna Mbacke Jaxate soxna Mbacke Jaxate moomee la Serigne Ali Touré Serigne si Touré bu Fass Touré denc am Serigne Ali Touré kon Serigne Ali Touré jarbaatu sëñ Mourou Moustapha la xërimaam mii maami sëriñ Mourou Moustapha jur aminta xërimaam mu jur sëñ Mourou Moustapha ak pend bu yow mii maami Serigne Ali Touré ñoo bokk ndey ak baay waaye pend bu ya daa dem fu ñuy wax wur almaadi am ak saajo Ba Ibra Penda bu Yoba moomu jëlaat jigéen ji ñuy wax roq ya Koumba Diop mi bokk ak Mor Khoudia maami sëñ bi ma dendal ndey ak baay ci néegub seey am ci doom tudde ko yaayam muy Penda bu Yoba nga xam ne Penda bu Yoba mooy moom mbokk yi li tax am néeg lu am solo la bi soxna Aminta nelawee ku tedd ki di wërluwaat ci néegu sey bi soxna penn bu yob moom moom lañ ko jox yaakaar naa mooy waajuru soxna Faati Mbàkke bi jur sëñ Moodu Mbàkke Gelongal ab sey la sëriñ la sëriñ Mor Khoudia Kumba waaye Mor Khoudia Kumba ma sàmba ante ceeboo ko jur ma dun pend bu yëpp maa maxtaar dumbe Mor Khoudia la nee nañ ñu ñeen fukki at yu mat moo jur soxna Isa Diop mu jur ma sàmba moo jur soxna Matar Anta mu jur Faati Xariloo mu jur sëñ Mourou Faati Xari waajuru sëriñ Saalihu mi ma dendal barkeel na lool ak ak ak njabootam ci ci ci ci yoon wi moo xujj ko ma moomu ab ab ab ab ak jax réew néegub jax réew nga xam ni mën nañoo wax sëriñ Fàllu Mbàkke ak soxna Mareema Kunta mi bokkal lépp soxna Mareema Kunta nag daa dem ci doomi nijaayam wala doomi bàjjanam muy sëñ si la mi nga xamante ni soxna Astou Mbacke mi ko jur Maam Mor Anta Saly ko jur am ci soxna sëriñ Makhtar Sylla ak ku ñu wax soxna Mbène la soxna Mbène sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko yoroon am ci soxna maam Fatou Nay dañu koy nuyu baax di ko ziar ñooñu nag seen maam mooy Fakuma Mbodj mooy ab jaxreew ndax Fakuma Mbodj moom mbokk yi moo jël moo jur Roqoy Diop Roqoy Diop la ku ñu wax. Euh, Maxtaar euh, ndax Madun Pend euh, Maxtaar Ndumbe ak Madun Ndumbe ñoo bokk ndey ak baay Madun Ndumbe jël ko am ci tóoj ak Anta Dikke Anta Dikke moom moo jur Absa Sarr mu jur Mati Sànq mu jur Umu Kalsoom mu jur Mati Ñang Mati Ñang moo jur Soxna Awa Busa mi waajur Sëriñ Fallu kon Cheikh Mamadou Fadal ab ab ab ab jax réew la soxna Mbène Ngaaw waajur Sëriñ Modou Lo Ngaaw ab jax réew la soxna Faati Xujja waajur soxna Mbène Ibra Faati Mbàkke mi ko jur maam Balla Isaa ko jur waaye ci néegub jaxreew la kon sëñ Modou Lo ab jaxreew la ndax nee naa lu sa waajur jigéen doon moom ngay doon waaye soxna Mbène nag dañ ko joxoon sëñ Mbay Jaxate maam ci euh, soxna soxna Jaxate soxna soxna Jaxate la tudd néegub ku tedd kii xam ni mel ne mbokk moom ki dem bi may wax ak moom dañ ma sëñ Tuubaa fu mu bokk man ko am gonjax la mun ma gonjax ci gën mu ko néeg yëpp gonjax ci gën néegu gonjax bi ndax soxna jaara dafa am ñu mbokkal ndey ak baay muy mati busa ak bu busa mati busa moo jur njoogu mati njoogu mati moo jur sëriñ baara ñang ak soxna faat ñang sëriñ baara ñang mooy waajur góor sëriñ sa deex ñang soxna faat ñang ñu dénk ko mu am ceenu borom dëkk bi mu am sëriñ abdurahmaan waajur sëriñ mbàkke dabasaar xujja bisam yi mbokkal lépp moo jur xujja sill mooy waajuru sëriñ ibra xujja ñooñu ci néegu gonjox la waaye ñu gis ni néegu bi nga xamante ni ci la maam Cheikh Mbay mooy sëriñ bi ñëwoon léegi di wax maam Cheikh Mbay bu Louga ak Baye Jili Mbay ni ñu bokke ak sëriñ Tuubaa ndax jaxeer bajaan la ak paan bajaan ak daaro bajaan di ñetti jigéen ñi bokk ndey ak baay mbertegaan Juuf la seen baay tudd buurub séeréer la mbertegaan Juuf kon jóoba ko jur na njaay kumba maalik taayu mbaal baalub doom doom si dang si dang dang nga xam ne sëriñ Tuubaa da nga naan soxna jaara maama sawaalo ndumbe daaro penn kamara anta ture jekka joor coor paan paan bajaan bàyyi jili mbay xëri sàmb ture ay sama may ma may anta jaañ binte jóob soxna ñaan kanni kanni baro kuré yaasin yaasin jeng jaxe bajaan bàyyi seex mbay xadija jee ture jama jóob xuja penda asta sekk jee ture xuré ja daaru bajaan kon ñooñu la sëñ bi bokkal am néeg bari nañ lool ci néegu gonjox bi waaye li ma waxoon ne waxtaan wi moo tax ñu bare bari dañuy xool kenn ku nekk ca néeg ba nga bokk ñu ñu ñu ñu xool ñenn ñu ngi ciy tudd ba léegi waxoon naa leen léegi néegub dëngéej nga xam ni soxna may ak soxna moomi nga xam ni joor si la libaas ak faat si la libaas ci lañ bokk libaas mu mejjëng mooy mooy seen baay sëriñ bu sa Dieng ci la bokk ndax Salamata Ngone Mbodj ak Bale ñoo bokk ndey ak baay euh, Bale moo dem ñoom rek am Faati Bale Faati Bale dem ñu ngeen sam-sam am fa sëriñ Balla Seck sëriñ Balla Seck moo jur soxna benn Seck ñu yóbbu ko Guyaar Dieng ci sëyeen sëñ ma Yaasin Umbi Dieng moo am soxna Bousso Dieng ñu dénk ko sëñ Fallou moo am sëñ Modou Bousso Dieng moom ab ab teejeeg teejeeg ak sëñ Moussa Nawel sëriñ Sidi Mbacke Abdou Lahad ak ñu baree bari ci néeg boobu lañu bokk. néegu géej bi ñu doon wax léegi nga xam ne ci la la jor bokk nga xam ne wax naa leen ñoom téye nañu paar bi lu yàgg sëriñ Ibrahima Absatu mi nga xamante ni kumba sàq ko jur Absatu Touré mi waajuram kumba sàq ko jur kumba sàq jeesugeer ku mën ay debb su ko debb su ko nag ak Ngoné Latyr mi jur mi jur Joor ñoo bokk ndey ak baay looloo waral Lat Joor ak Serigne Ibrahima Sati bokk am nit Serigne Mustahin Baara moom Serigne Baara maamam ji jur yaayam Lat Joor ko jur muy bambi Ndambaaw Njaay moom la Lat Joor njëkk a jël Ndambaaw Njaay la Lat Joor njëkk a jël am ci bambi Ndambaaw Njaay moom la Lat Joor njëkk a gis ci doom moo jur Fatfal bambi Serigne Baara denc ko am Serigne Mustahin sëriñ mustahin moom da nga naan sëriñ mustahin Fat Fall bambi bambi la joor loolu tax mu doon ab géej ab daroobe néegub daroobe dañuy wax ne daroobe dawul ngor jaayul ngorom wurus la ñuy bënnu sëriñ Amadou xalifa Daaru Xudus ab daroobe la soxna Sooda Diop mii waajuram Mariama Diop Koura Faddaam Ngoura Faddaam Njaga Njaga Isa waaye Sooda Diop Marema Diop Fatiloo Xarjata naan Jayla Kebe euh, Mati Fall yore asukan xaali amal Fall bu Pire Serigne Pire xaali amal Serigne xaali amal Fall bu Pire maam la Serigne Amadou Mokhtar am na fu mu ci daje ak sëriñ Bay Jaxate ñoom su ma duggee ci néegu wala bi Serigne Bay Jaxate naa ko leeral. maam Mahara Mbacke tamit ab doroobe la maam Mahara Mbacke Serigne Abdou Samad mu Serigne Sohaybou ak Serigne Amsa ñooñu ay doroobe lañ. ñoo Baye Gallo Mbaye ñoo bokk am néeg ndax Baye Gallo Gallo Mbaye muy galo Anta Ñaan ak Serigne Mbaye Anta Ñaan ak ma ñoo bokk ndey ak Baye Anta Ñaan seen ndey xuma la sant dëkk waaye Anta Ñaan xuma xëri Njaay jénga ko jur Mamar Aminta Aminta soxna ñaan saa xewar faat ak Binta ñoo bokk ndey ak Baye Binta moo jur Mor Anta euh, moo jur moomee nag moo jur Ami Jóob mi meññ soxna Maguette Touré mi demoon mbusoo bi am fa soxna mooy busa suñ soxna bu denc ko am suñ Abdou Samad ak suñ Amsa ak suñ Fallu ak ñi ñu bokkal ñëpp kon ñooñu ay drobe lañ ci néeg bi lañ bokk suñ Bay Fallu ab drobe suñ Maam ak ñëpp ñooñu ay ay ay ay ay drobe lañ ci néeg bi lañ ci ci néegub drobe boobu lañ bokk ba tey ci ci ci néeg yi waxoon naa leen sëriñ Abdou Xaadir ab dëngéej la moo sëriñ bu Bousso imam bu Taïf ak sëriñ Ndiogu Mbacke mi nekkoon ci jumaa ji ak sëriñ Modou dem bu ñaareel ñoo bokk am néeg ndax soxna May sëriñ bu Xaadir ak soxna May ak soxna Xadi xay sa balla mi seen waajur mambalaay xay sa balla mi ji soxna Mbacke mu ji soxna Aminta Kani mambalaay saa ko jur nga xamante ne xay sa balla mu mbalaay sa moo jur ñi muy soxna Kani Mbacke mu jur soxna Aminta Kani waajur sëriñ Abdou Xaadir ak soxna May ak soxna Xadi ak soxna Aysa Mbàkke mi jur ñett ñi muy Anta Ba mi jur moo bu Boussa ak Jama Ba mi jur sëñ Njoogu Mbàkke ak Aminta Ba mi nga xamante ni moo jur sëñ Modou dem bu njaaree kon ñooñu ñoo si Abdou ñoo bokkum néeg néegu ay ay ay dëngeej am na tamit lu ñuy tudde wëlig nga xamante ni mooy ci la sëñ bay jaxate bokk sëñ bay jaxate soxna faati jaxate su mbàkke jaxate ñoo bokk ndey ak baay sëñ bay jaxate la ak soxna may jaxate ak asu ak soxna faati jaxate ñooñu ñoo bokk ndey ak baay maam ma pend kumba faal la seen yaay tudd xasta ba mataar xaali xaali suwaare yoro asukan xaali amal faal bu pir mooy seen maam soxna may jaxate sëñ ma sàmba lañ ko joxoon mu am sëñ muudu may ak ñu mbokkal soxna faati jaxate moo jur soxna busa silla mi waajur soxna daba busa mi waajuru sëñ abdul wahab ak sëñ bas abdu xaadir ñi mbokkal waaye moo jur soxna njaxat ñang ba tey mi jur sëriñ xabibum sëñ fallu ñooñu ci néeg boobu lañ bokk waaye asu mbàkke jaxate mi ñu mbokkal ndey ak baay tamit moo jur anta touré anta touré moo dem ko sëñ moon mustafa am sëñ saaliw mbàkke ñoo ñooñu ci néegu wëlig bi lañu bokk néegub wëlig muy néegub sëñ bay jaxate waaye ba tey sëñ bay jaxate xaalima jaxate kala mi ko jur monsieur daadoo ko jur daadoo ko jur kumbaa ko jur muy dem daam néeg bi ñu doon tudd léegi ci maam Thierno Birahim muy néegub jaafu ak it ni ñu waxee woon ni ni la bokk ak sëñ Tuubaa xam naa am na loo xam boo ko dee wax faaw nga leeral ko bind sëy mi ma leen waxoon ni leen mook mbër gu dem ba Sénégal ñoo bokk ndey ak baay maami sëñ Tuubaa bind sëy moom moo jur ku ñu wax Fatim Dieng mu jur Ngóone Touré mu jur Kure Ndiaye mu jur Kumba Lawbe mu jur Maram Xàcc Maram Xàcc moo jur xaf Xabsa Lawbe Mbàkke Xabsa Lawbe Mbàkke moo dem ko sëñ kokki njege ita jéey am fa soxna Faati Isa soxna Ndumbe Xari ak soxna Aminta Njag kon ñooñu ci lañu bokk ndax ay jigéen lañ soxna Ndumbe Xari moo jur Modou Penda Buya mu jur Basiiru Diop mu jur soxna Daba Diop mii nekk sëñ Basiiru Abdou Xuloos di waajuru soxna maam Faati ak maam Cerno ñoom soxna Aminta Njaga moo jur soxna Faat Sàmba ak sëñ Maxtaar Sàmba waaye ku tedd ki da koo denc am ci soxna Asu Mbàkke Mbàkke Kajoor ci néeg la bokk ndax soxna Asu Mbàkke Kajoor moomu soxna Faat Sàmba mii waajuram Aminta Njaga ko jur Aminta Njaga ak Faati Isa ak Ndumbe ñoo bokk suñ kokki Njaga Isa Jéey ak soxna Absalaw ba Mbàkke aram ngay mi meññi maam Cerno nag li bokk ak Sénéba Gueye Sénéba euh, Gueye mi meññi Binta Sëy mi nga aram Sénéba euh, mi jur Binta Sëy mi meññi maam Thierno lu mbokk bokk ak aram Gueye ndey ak baay aram Gueye moo jur Kumba Jaañ mu jur maam Jaañ mu jur Soxna Balla Soxna Balla moomu nag moo jur Seynabu Njaay Seynabu Njaay moo doon kër Ahmadu Roqee am fa maam Ibra waaye bi Serigne Ahmadu Roqee jiitu jee soxna Seynabu Njaay daa delluwaat ci ku ñuy wax Issa Alima Diop am soxna Asu Diop Ibra am na kenn ku mbokkal ndey ak waaye am na ku mbokkal benn ndey ñuy wax soxna Asu Diop sëriñ daaru asan lañ ko denc ndax Cheikh Ibra ak sëriñ daaru asan seen ñaari maam yee toppante Njaay Faat Sayer Maram moo jur Njaay Faat ma jaar ak Roqee Njaay Roqee Njaay moo jur Ahmadu Roqee mu jur Cheikh Ibra ma jaara gi suñ moon Njaay mu jur sëriñ daaru asan moo taxoon jigéenam bi mu benn ween muy soxna Sëriñ moom Cheikh Ibra jox ko sëriñ daaru asan am sëñ Ousmane sëñ Abdourahim ak sëñ Abdou Khadir waaye benn jigéen la ci am benn jigéen muy soxna Bousso moo dem ko sëñ Balla Coro am fa sëñ Abdou Mbar ak sëñ Bay Bàkk Jaaxal kon ñooñu ci néeg bi lañ bokk ay jàfum bi néegub geet bi nga xam ne bi may ubbi waxtaan wi tuddoon naa leen Omar Dame mi desoon Louga nga xam ne bi ñu ko mayee soxna soos da caa amoon ku ñu wax euh, bi ñu ko mayee awasaar da ca amoon baraan awa ak demba awa nga xam ne baraan awa moomee moo jur daam sena ba mu jul balla baraal maam jeng balla baraal maam jeng moomee nag moo jël jigéen wax warax mbooj am ci maam jeng warax mbooj faati bala warax mbooj ak awa demba warax mbooj ñu ñetti jigéen ñu bokk awa demba warax moo moo jur xabsa ak bale ak joojo xabsa moo jur aminta ñaan mu jur soxnaloo loo jóob mu jur sëñ mbàkk soxna euh, bale moo jur sëñ daam bale mi nga xam daa dem kër sëñ Masamba dañ fa jigéen ci ñuy wax soxna daba mooy taawam bu jigéen su ma juumul am fa euh, sëñ Modou ak ñu bokk sëñ daam bale faati faati faati faati balla warax mbooj dem ci ku ñuy wax atan jëm dem ci euh, dem euh, jur atan jëm ak bàll jëm dem ci góor gu ñuy wax sàmba amb awa gay am ci asan jëm ak bàll jëm asan jëm moo jur Mariama Jeng mi waajur jigéenu sëriñ bu benn bu seete bem nga xam ni kon ñooñu seen maam ñoo toppante bokk ndey ak baay maam jëng warax mbooj faati balla warax mbooj ak awa demba warax mbooj ñooñu ci néegu geet lañ bokk ay geet lañ suñ si xaw balla ab geet la suñ seex say ndax soxna faati balla demee ko suñu am sa soxna say jaxate la am dénk ko sëñ Saaliw mu am ci sëriñ Cheikh Fay moom ci néegu geet bi la bokk geet yi tamit yaatu nañ ndax geet yi dañoo toogoon ba yàgg juróom-ñaar ñu góor juddu ci ñoom geet nag njaa euh, dëkk Jolof moo ñu naan geddoo geet geddoo geet njaajaan njaay moo jur geddoo geet foofu la foofu la jóge waaye nag ñu daal leen di catu daal ne leen ñii de xam naa buñ màggee ñooy yilif réew mi ndax juróom-ñaari góor ñi moom buñ màggee ñoo yilif réew mi après nag ñu arrêté foofu la foofu lañ yem góor judduwaatul ci ñoom def nañ ñett téeméer at yoo xam ne góor amul ci néeg boobu moo tax géej yi yaatu nañ buñ bëggoon a waxtaan ci géej yi dina dina dina dina dina dina xaw a bari lool. xam naa ñu xam ne cat moom ba léegi mi ngi fi rek <laughs> euh, néegu awel muy Serigne Saliou Serigne Blaat Serigne Soyew nga xam ni soxna Mariama Jaxate Modou Asta Jaxate mi ko jur Masata Binta ko jur Modou Kala Jaane Masata baaba ak Njàmme Baba ak ay Aymiru Baba ñoo bokk ndey ak baay baabam dikkam Xari Njaay alsaan kumbam Jaxate muy alsaan kumbam sëgg jëy sëgg jëy la yaayam tudd yéeru tàkk caam Moussa Farimata Jang Amar Kaba ñu sant Jaxate moom koo ci weesoo la Amar Kaba génn réew mi Amar Kaba moo jógoon ñëwoon ci réew mi dem ngaañax jël fa jigéen ju ñuy wax Farimata Jang am ci Moussa Farimata fii la Lat Joor daje ak sëñ Saaliw ci ak bokk ndax ñàmm jaxate mii bokk ak masata jaxate maami sëñ Saaliw moo jur ab sa ngunu jaxate mu jur ngoon laaj si mu jur la jox te ñàmm jaxate ak masata baaba ñoo bokk benn baay ñoo bokk baaba dikkam xëriñ yaay baaba dikkam moo jur ma dun kala jaane mu jur ma binta mu jur moo du ab sa jaxate moo du ab sa mooy waajur soxna faat jaxate ak soxna marama jaxate mi meññ sëriñ Saaliw ak ñeneen ci def soxna coro Jóob mi nga xamante ni ngóon a kuma jeng mi ko jur kuma jeng mi ko jur birimaa ko jur nga xam ni soxna coro daa njëkk dem ci kër yaasin am ci la seen ak debbo nga xam ni mbokk yi ñu doon wax ci départ bi nga xam ne ñii ñu doon def ak li Sëñ Tuubaa doon def bokkuñ soxna coro bi muy ñëw kër Maamoor an sali daa indaale ay jaam ak yépp waaye bi mu ñëwee gis Sëñ Tuubaa xam ni lii moom leneen la mu ni jaam yi dellu leen daa di tàccu ndigam laxasaay lan la ko borom faye tey imaam yi nekk Touba yëpp sëti soxna Coro Jóob la imaam yi nekk Touba yëpp sëti soxna Coro Jóob la sëriñ Modou Mamoun Boussa Assane sëriñ moo jiite ci jumaay Sëriñ doon ko présenté sëriñ Modou Boussa mi waajuram soxna Xari Mbàkke mi ko jur soxna Coro Jóob ko jur sëriñ Cheikh Baare Kari mooy imaamu Guy Mbind sëriñ Cheikh Baara Karim sëriñ Abdou Karim mi ko jur soxna Seynabou Aydara mi ko jur Kumba Tay bi mi ko jur soxna Cooro Jóob ko jur sëriñ Fàllu Buso Xasan Xasan sëriñ Xasan Buso ko jur ak sëñ Moodu Buso mii ñoo bokk ndey ak baay sëñ Moodu Buso moo jur sëñ Moodu Maama Buso sëñ Fàllu ga la moo àndoon ak sëñ des ca aj sëriñ Fàllu bu sëriñ Fàllu Sërif mi nga xamante ni sëriñ Abdou Mbar mi ko jur sëriñ Balla Coro ko jur soxna Coro Jóob ko jur ak ñeneen ak ñeneen ak imaam yu bari yoo xam ne ña nga fa loolu la suñu borom fay soxna Coro Jóob li ma doon wax ni mbokk yi ñi nga xamante ni ñooy niti démb rawatina jigéen ñi am na loolu loo xamante ni lu jar a ci ñoom la euh, bi ñuy waañ màggalu sëñ Masamba gi dañu ma conférence bi ñu ngi ko tuddee sëñ Maodo Moustapha ma ne ko tuddee nañ ko mbokkam Binta Fall mi jur tafsir Maxtaar Bintaloo tafsir Maxtaar Bintaloo jur soxna Amintaloo mu jur sëñ Maodo Moustapha ak Khoudia Koumba Fall mu jur Mor Khoudia Koumba mu jur soxna Issa Diop mu jur sëñ ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay sëñ Mourou Moustapha sëñ Massamba bàyyi la ci moom waaye am na koo xam ne seen ñaari maam yi ñoo bokk ndey ak baay kon yaakaar naa loolu tamit di di di di di di lu am solo ci ak bokk am na lu ñu tuddee néegu wégéj wégéj waxoon naa leen ko léegi mooy sëñ Basiiru ak sëñ Seex ndax mbiru yang ku ñu wax mbiru yang moo ju roqee mbiru Faatimata mbiru yàlla mbiru Aminta mbiru ak Joor mbiru ñu bokk ndey ak baay Roqiya Mbéru moo jur wàcc it mu jur soxna Fatma mu jur sëñ Seex Fatimata Mbéru moo jur Alsaan Alsaan moom moo jur Xari Gumba Xari Gumba moo jur soxna Binta Jaxate muy waajur Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu baax mi yàlla Mbéru moo jur Xari Jeng yàlla Mbéru mu jur soxna Fatimatu ma muy waajur Sëriñ Basiru Aminta Mbéru moo dem Lappe am fa daam Aminta ak sugu daam Aminta moo jur soxna roqeya mi si sëñ Moodu roqeya ak soxna aminta mi waajuru sëriñ seex Ba Mbali joor mbéru moo jur sëriñ pil demba fall joor sëriñ pil demba fall joor moomee nag moo jël jigi saajo bi mu leen doon wax ci néegu seey am fi Moodu Fall Sadio ak Faati Fall Sadio Faati Fall Sadio moom la maam ceeno denc am sëriñ seex Faati Fall waajur sëriñ Maas Mbàkke sama xarit ba yàlla na ko yàlla yërëm moom njëkk yóbbu reportage waaye Sadio ba moomu daa delluwaat kër maam bu naa ma kër kër kër kër kër kër maam bu naa ma bekkaay am fa Serigne Modou Kunta Serigne Modou Kunta mooy waajuru maam buum mi xalif général kulu Njaasaan moom laa leen wax leen ni saa xewar faat ma tuubam ko loolu la ko jural ndax ñaari xalif général yépp mooy seen maam ndax maam buum mi di xalif général bu Njaasaan Serigne Modou Kunta mi ko jur Sadio baa ko jur Ibra pend bu yaa ko jur pend bu yaa ko jur saaxewar faat maa ko jur sëriñ Sidi Muxtaar soxna amintuloo mi waajuloo sëriñ baara mi waajuloom soxna amintuloo xari maam yàlla saaxewar faat kon foofu lañu daje ci ci ci ci ak bokk nga xam ne damay faral di wax ni ndax ndax ndax nit ñi Sénégal xam nañ xam nañ liñ bokk ndax nit ñi bàyyi nañ xel liñ bokk boo xool ñépp ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bokk menn maam ca ñi ñu doon wax léegi nga xamante ni ñoo tuub dugg ci diine lislaam yàlla dogal ñu am ci ak njaboot njaboot gi mel nii ñu mel ci diine loolu yaakaar naa yàgg na ci lislaam yàgg na fi ndax euh, niñ koy waxee rek ñu leen mënoon ci ak cedd ñoo leen mën ci diine mu am nag lu ñu bëggoon a leeral tuuti ndax ñu bari dañuy wax ni sëti sëriñ yu bari kokki lañu sëtoo ca muy lu waaye sëriñ ci boppam moo fa njëkk moo njëkk sëtoo kokki ñépp moo leen njëkk sëtoo kokki daa am lu yàlla di dogal ci nit muy ñu gën a xam maanaam gën a siiw maam maxtaan lu kenn moom waaye Samba ay taawam bu jigéen mooy Marema Diop ma Diop moom moo jur Anta mu jur Fatimatu mu jur Awa Dika Kamara mu jur daanu maam Sànqe mu jur maam Astawaalo mu jur Soxna Jaara kon Soxna Jaara euh, sëriñ Touba moo njëkk a sëtoo ci kokki am na téere bu Serigne Abdou Karim Diop bind tuddee ko Tuhfatul Ahbab yaakaar naa Tuhfatul Ahbab la tudd andi na ko ci leeral bi am solo. maam Maxtaar Ndume nag xam ne kenn daa mënut a ci ak bopp tuddoo daara ja moo moo moo barkeeloon lool te te ci réexu ji kumba mii ñuy wax nii ba mu fa nekkee da doon jël ñu mbokkool ndey ak baay di ko may ay ay di ko jox ay xaritam ndax bi mu nekkee ci daara ji euh, daa jël yàlla xuj kumba jox ko saaxar fànn mu ànd ak moom sañ ab dëkk mu cil xambaakoon mu jël ànd ak xuj may ko sëriñ ngi ngi yor faal mu sañ faal mu jël maam jaañ xuja kumba may ko sëriñ jibril lay mu ànd ak moom sanc ab dëkk mu ngi fii ci wetu Louga ñu naan ko aafe lay jibril sëriñ jibril moomu euh, moom meññi sàmbalay maam jaañ sàmbalay maam jaañ mooy maami alaaj ibra sekk benn ñëpp xam nañ ko ay sëtam ak doom mu daal di jël daara xuj kumba yóbbu kër ma kala maam fa musa daara musa daara jur xaalima jaxate kala mu jur sëñ bay jaxate noonu la doon def ni nga xamante ni noonu la bokkaloon daara ji di leen jox ay doomam waaye sàmba ayib mi ma leen wax nga xamante ni mooy taawub taawub Balla Maram mi nga xam ne mooy taawu Samba Ayib ndax Marema Diop mi maami Sëriñ Tuubaa mooy taawam jigéen waaye Balla Maram mooy taaw mooy mooy taawam bu góor Maram nag mooy maami Serigne Moustapha Mbacke xasaayit ndax Balla Maram euh, soxna Momi Gueye Pati Dia Mati Koura Pati Kodde Mayi Batoor Balla Maram Fatin Diop Balla Maram waaye nag maam Maxtaar Ndumbe nga xamante ni cuuruur nga xam ne cuuruur lu barkeel la cuuruur sekk cuuruur sekk ndax liñ tubaab yi tudde l'empire di Ghana bi nga xamante ni kii di euh, Diosi Seck ñëw na Sénégal indi Seck ji sekk njëkk san Seck Sénégal jër alwaal jur alwaal sekk mu jur bandañ Seck gii nga xam ne moo nekk ci wetu Louga ñu ñëw ba meññ cuuru sekk cuuru googee fa la ñuy jóge muy Farimata Seck Anta Seck Gay Seck Kumba Seck ak Ndumbe Seck di juróomi jigéen ñi bokk ndey ak baay Samba ay jël kenn ka am ci maam Maxtaar Ndumbe ak Madu Ndumbe maam Maharam denc kenn ka am ci Ahmadu Farimata ak Ceerno Farimata maam Maxtaar Ndumbe denc euh, Ndumbe Seck am ci euh, Farimata Seck am ci Ahmadu Farimata ak Ceerno Farimata Ahmadu Farimata moomee nag moo jur Mati Mbàkke mu jur Usmaan mu jur Alaaji Maalik foofu tamit bëggoon naa ci ak leeral ndax ñu bari dañ naan Sëñ Tuubaa Alaaji Maalik doom bàjjan ak doom di yàlla Sëñ Tuubaa waajur la ci Alaaji Maalik Sëñ Tuubaa ñaar rek a dox diggante ak maam Maaram ci alaaji Maalik ñett dox nañ digganteem ak maam Maaram usmaan euh, alaaji Maalik Ousmane Mati Mbàkke Ahmadu Farimata maam Maaram te suñ tubaabam la naa maam Mor Anta Sali maam Balaay maam Maaram waaye boo dee xool loolu lañ dëkk bokk bokk googu lu ñëpp di wax waaye liñ dëkk bokk njëkk naa ko indi ci waxtaani seen ñaari maam ya bokk bokkante ndey ak baay muy Njaay Demba Seneba ak mbër bu demba Sénéba Gueye ak njuga demba Sénéba Gueye kon noonu lañu bokk maam maxtaar nu me nag delluwaat cuuru sekk jël ca euh, jigéen ñi wax xuja sekk am ci Modou faa xuja Masamba faa xuja ak Balla faa xuja ak Ngura faa xuja Modou faa xuja moomu nag moo jël jigéen ji ñuy wax ita jéey am sañ kokki njëg ita jéey sañ kokki nag moo yaatal tubarkal sëñ Kokki moo denc Abdallah ba mbakke mi ma leen wax waaye nag Abdallah ba Mbàkke moomu mi maay maam Cerno ginnaaw sëñ Kokki njëg isa jéey dañ ko jox ku ñuy wax mutt fa mutt fa ngir ñu ko xamul mooy maami sëñ Abdou Karim Touré mutt fa moo taawloo Moodu Mataar xaritaal mu jur sëriñ Abdou Karim Touré mutt moo caatloo Mor Penda Touré mu jur alaaj Cheikh Touré bu ngeen ngi neew mutt fa moomee nag denc na Abdallah ba Mbàkke mi am ci Ibra Absa Touré Ibra Absa Touré moo jur Omar Touré ak njabootam ñu ngi fii Daaru Muxti di dégg li may kon xam naa mbokk yi ñu jéglu baax ci kàddu yi ak mbokk dafa xam naqaree waxtaane lool ndax daanaka da ngay topp nit ba ba sarale ca réew mi yëpp ñoo bokk ci ak bokk li ci neex mooy ngay wax ñu ñëpp xam maanaam di tudd ñu ñëpp xam bu ñu doon waxtaan Sénégal mën nañ ci waxtaan waaye soo gisee ñu def li dañoo bëgg fu ñu daanee la suñu kàddu rek ñu xam ki ngeen di wax waaye boo dee xool maami Serigne Touba maami Alaaji Malick maami maam Thierno maami Cheikh Ibra ñoo toppante bokk ndey ak baay ñu kenn leen meññ maam Thierno nag li mu bokk ak Sëriñ daa bari seen ñett ñetti maam bokk nañ baay seen ñaari maam bokk nañ benn baay seen ñaari maam bokk ndey ak baay ñu bokk maam Mor Anta Sali loolu maam Thierno bokk Sëriñ Tuubaa Marema Balla ak Maxtaar Ndumbe ñoo bokk Samba Ayib Xabsa Mbàkke ak maam ñoo bokk Ahmadu Soxna Buso euh, euh, Njuga Demba Sanaba Gay ak ak baay ñu soog bokk maam Mor Anta kon mbokk ñu ngi jégalu ci kàddu gi. loolu lañu doon jéem a leeral ci ak bokk xam naa di ñaan lépp luñ fi waxtaan yàlla na ci dëppook ni ko mbokk yi bëggee woon waaye daal ak bokk lu am solo la bàyyi sëñ Njaay Gédé bàyyi sëñ Mbay Njaay mu bàyyi sëñ Njaay Gédé day wax ni man ngaa gën say bokk waaye mënoo gën say bokk daan ni man ngaa ëppale say bokk waaye mënoo ëpp say bokk daan ni ma sëñ am na ay bokk waaye daa gën ay bokkam sëñ Tuubaa daa gën ay bokkam gën na ay bokkam nag waaye génnul ay bokkam sëñ ab surtout sëñ Abdou Karim Touré bu ma doy nett na ma démb nee na sëñ Abdou Karim da sëñ Abdou Karim Touré ndax sëñ Abdou Karim Touré Mariama Dayer mi ko jur ak say say soxna bu sa maamam ak soxna ak Ahmadu soxna bu sa bokk ndey ak baay daa ñëw nuyu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ni ko luñ bokk nee na sëñ Abdou Karim ni ko yow bokkoo kenn mun ko saaxi si laa la laaj mun ko si ñaari maam toppante bokk ndey ak baay kon nag bokk lu am solo la ma am nag baat bu ma naqari lool te ci lay xeex mooy bu mag ñi jeexee mbokk yi loolu ndaw yi ñun war nañ koo daw su mag ñi jeexee mbokk gi jeex su mag ñi jeexee mbokk gi jeex ndax mbo ndaw yi amatuñ temps yi mbokk amatuñ daal góor gu baax bu ñuy wax bàyyi mu njaay mbul da daan wax ni ak mbokk moom ñett rekk koy ñett koy doxal ñett yi koy doxal yépp benn saxu ci kawar muy aw làmmeñ akub loxo akub tànk waaye léegi kenn kenn te loolu ak mbokk dañu lu ñuy dox la ak lu ñuy wax cay lu jara bëgg la lu jara sopp la lu jar tëye la ndax yàllaa ko dogal xam naa sëñ Axma maa ngi jéglu bu baax ci waxtaan wi waaye bëggoon nañ neneen lu gën a leeral li ak bokk moo naqaree waxtaane ñi ngi ziyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen ñaanal lii ngeen def yàlla ngeen ko def ay at yu baree bari wax dëgg yàlla ñëpp rafet nañ ko ñi ngi sant ñi ñu àndaloon bi ñuy ñëw ak ñi ñu fekk ñëpp di ñaanal sëriñ Cheikh Khady di siyaare sama waa ji sama xarit bi sëriñ Basiru Mbacke Abdou Khoudous yàlla suñu borom yàggal loolu tawéral ko ak mbooleem waa Daaru Muxti di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Maxtaar Mbuub ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey. te mu aju ci ni nga xam ne noonu la Sénégal bokkee te nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu leer la anam la goo xamante ne képp koo xamante ne am ngay mbokk yoo xamante ne xamoo leen woon incha allah boo ci sukkandikoo euh, mën ngaa xam ñi nga xamante ne noonu nga bokkee ak ñi ne ñu des kon ci turu mu assasul wafa bi xooxari iman dañ lay sant cant goo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu yem Euh, waxtaan wi nag am gu mu am solo dafay tax dañuy jox kàddu gi sëriñ Salihu Mbacke moom sëriñ Modou Faty Khary su ko defee moom tamit dañ day indi ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ Maxtaar bu doon waxtaanee. xam naa ne rek bala ñu koy jox kàddu gi ndax euh, laaj yi aju ci thème bi xaw naa bari euh, ñu njëkkante waxtu wi rek ñu fàttali mbooloo mi ne incha allah suba ci alxames ji. sëriñ Mouhamadou Mourtada Sylla la ñuy fas yéene dalal mu fas yéene waxtaanee dundu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci Jazbul ni ko Sëriñ Tuubaa andee ci Jazbul Xuluub bu dee ci ajuma ji incha allah docteur aadama Aw moom la ñuy fas yeene dalal mu fas yéene waxtaanee xuquuqul xayawaanaat maanaam àq yi nga xamante ne moom la bàyyi may am ak njëriñu bàyyi ma ak lépp lu aju ci loolu incha allah moom la docteur Aw fas yéene waxtaanee. bu dee ci gaaw bi sëriñ Abdoulahi Jaxate moom lañ fas yéene dalal muy waxtaane ak tanmiyatul iqtisadiya san saida maanaam euh, croissance économique ci wàllu maanaam maanaam ni ni économie euh, ci wàllu économie ak nu ngi yokkoo ci loolu insha allah la sëriñ Abdoulahi Jaxate fas yéene waxtaane bu dee ci dibéer ji Muhammad si ñu gën koo xam ci Tunkara nekk ci 2S moom la ñu fas yéene dalal fii ci àllarba ji mu fas yéene waxtaanee ak Sénégal ilal amaam maanaam Sénégal ca ca kanam moom la fa yéene waxtaanee. bu dee altine ji sëriñ Sambacke moom la ñuy dalal muy waxtaanee fanniyaatu idaaratil waxt maanaam naka la ñuy saytoo suñu waxtu ba du sànku incha allah loolu la Serigne Sambacke fas yéene waxtaanee kon dañuy jox kàddu gi rek incha allah Saalihu Mbacke moom Serigne Modou Faty Khary su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la Serigne Mourtada. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di leen siyaare jiital ci nuyoo bi suñ Sidi Muxtaar Mbàkke yàlla suñu borom may wér yàggal suñ Seex borom may ko wér yàggal ko fi te àggal ay yéen ma koy liggéeyam di sant mbokk yépp leen siyaare ci koor gi di sant mu assasatul wafa ci lu rafet li nga xamee ni ñu ngi koy taxawal te ñu yàgg koo taxawal te ma yàgg leen a topp ci lu ci waxtu yu bare bare bare am ci ñoom ak cofeel lool yàgg leen a topp ne yàgg na ma teewe ci barab bi sax waaye maa ngi fi doog jël kàddu xam na sagob lislaam lañ sagob yoonu murid lañ te Serigne Touba lii rek ci la nekkoon mag ñi ko toppoon tamit ci lañ nekkoon loolu li firnde bi borom dëkk bii di maam cerno doy nañ sëkk na xam-xam ak topp yàlla rek ko ñoroon te ñoom nag ñi ngi dox ci tànki maam yooyu ak tànki baay yooyu ci lañ nekk sagob lislaam leen lool ndax di ñoo ko njëkk tàmbali képp koo ko def rek ci ñoom la ko roye te yaatal ka yaatal koo xam ne nit ku ne moo nekk boo mënee rek ñu woo da ñëw loolu nag lu am solo la loo xam ne ñépp war nañ leen ci ndokkeel te man maa ci seen biir di ñaan suñu borom defal ñu dafa leen tawféex barkeel seenu liggéey barakallahu fi amalikum di sant maxtaar bu baax ci wax ju am solo ji nga xam ne wax na ko ci mbirum mbokk te mbokk te ñoom ñi dañuy ñu am solo ñoo xam ne ci xeet bi ñu nekk maanaam mënuñu cee ñàkk ndax dañuy xamal nit boppam di xamal nit askan wi mbokk métier mii ñu nekk métier mu noobal la boo xam ne ni nga xamee ne boo amee ministère daa nga am ab maçon sa kër soxla ko noo ñuy soxlaa ñooñu noonu lañ leen soxla ñoom ñii ndax mënuñoo ñàkk ndax dañuy xamal nit ki boppam dañ fekk nit koo xam ne sax ñaar ñoo xam ne sax xamante woon ci ay mbokk ñu ñu fexe bañ xamante loolu nag loo am solo loo xam ne mënut a ñàkk kon muxtaar ñu ngi lay sant bu baax ak mbokk nag daan kilifa goo xam ne dafa waxoon ne bokk nit te xamoo te xamoo la ngeen bokk dafa metti lool bokku nit ba noppi te xamoo la ngeen bokk dafa metti lool koo bokkal te xam la ngeen bokk da ko jàpp te doo ko jàppant nit du xam lam bokk nit ba noppi di ko cof baa ngay woy xos mbokk kon lañu war a njëkk a xam moom mooy ak mbokk jëfi lislaam la te ay mbokk kenn du ko tànnal sa bopp yàlla moo koy tànnal kenn ko ne kenn ku ne yàlla moo lay tànnal say bopp am lu mu la ca sant loo war a def ak loo war a moytu ak mbokk nag lislaam da koo lislaam ko yitteel lool te soxal ko mu sooboon suñu boroom doomu aadama yépp mu sàkkundoo leen benn yoon ñoom ñépp ñu wàccandoo benn yoon du jar ñuy jaar ci ndey ba ay baay du jar ñuy nit ku ne di am ay wajur baa nga am ay maam ndax loolu misaal bi mooy malaaka yi ñooñu ëpp fuuf te amuñu ndey amuñu baay loolu coobare suñu borom la joo xam ne moo ko jëf ci ñoom mbokk nag nit ku ne la nga bokk nit façon mbokk yu bare bare la ndax mbokk na nga nit ci aadama bokk nit ci askan bokk nit ci réew mi nekk bokk nit ndey baa baay mbokk yi façon mbokk yi bare bare la ñaar ñoo xam ne sax dañu bokk di jàng ay mbokk lañ ñaar ñu bokk nekk bokk liggéeyukaay ay mbokk lañ te façon mbokk yooyu yëpp benn bu ci ne lislaam am na lu la ci sant ci rafetal li sax bu fekkoon danga am ab junni ñu boole leen ko may leen ko euh, maanaam sant na maanaam junni boobu ngeen séddoo ko ci ci rafetal kon nag mbokk daa mbokk yoo xam ne mbokk moo xam ne da nga bokk ak moom ci diine te deen bokk ak mbokk moo xam ne deen bokk te deen bokk diine ak mbokk moo xam ne deen bokk deret bokk diine ak mbokk moo xam ne nag deen bokk rek am réew loolu tax lislaam fonk ak mbokk lool moo tax ngeen gis suñu boroom saa yu dee tudd lu jëm ci xaq jum teg ci loosu doomu aadama yi boppam lay jiital ndax moom mopp xàq ñépp te moom moo sàkk ñépp te lépp lu am xàq moo la seet ci xàqam joojee te moom jamono ju ne boppam lay jiital sayidna muhammadin alayhi salaatu wasalaam xam ngeen lan mooy xàq xàq ji xàq yi nga xam ne moo moom la jaam bi ameel yàlla ñu ne ko déedéet mu ne mooy mu jaamu ko te bañ ko bokkaale kenn daan na xam ngeen jan àq moom la jaam bi ameel yàlla waaye moom la yàlla ameel jaam bi ñu ne ko déedéet mu ne mooy mu tàbbal ko àjjana comme àq ji jiitu mooy àq maanaam jaamu yàlla te bañ ko bokkaale dara ni mu ko waxee ci alquran waabudullaah wala tushriku bi shay'a jaamu leen ma te bu leen ma bokkaale dara bil waalidayni ihsaanan rabatal jëm si ñaar mbokk jëm si ñaari waajur ba bil bisul qurba ak ci say jegeñaale suñ boroom waxaat ci alquran wa taqullaa li si tasaalun bi wal arham na ragal yàlla ragal am mbokk nga xam lool ñaar ñaari yëpp dañ koy laaj dañuy ragal ragal yàlla dañ koy laaj ak mbokkutim dañ koy laaj wala géew suñ borom waxaat na fanentim wali seen yasiloon ma amarallah bi ay yusala wa rabbuhum ñi nga xamee ne dama leen ñu ngi koy def ci jokk ak mbokk ragal seen borom ñooñu ëllëg àjjana mooy seen kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñëw ci moom wax ko na ko dama bëgg nga digal ma jëf joo xam ne bu ma ko defee tat dem àjjana yonente bi na ko taabudullaha wala tushriku bi shay'a wa tuqimi salaata wa tutu zakata wa tusil rahim maanaam jaamul yàlla boo ko boo kenn te nga julli juróom tey natt asaka te jokk mbokk mel ne ne julli juróom niñ koy defe ak di natt asaka noonu ñu ko fonke noonu lañu war a fonk jokk mbokk yokk mbokk nag mbokk yi jamono ji xaw naa jafe lool ndax ñun bu njëkk suñu mam yi ay fas ak ay baam ci leen daan dox ay mbokk ak ay leetar te ñun jamono ji jumtuwaay ci la gën a yombe te dox mbokk ci la gën a jafe xam ne fi nii daanaka sa mbokk mën a doon mën nga woo seeti juróom minute fukki minute fukki minute juróom ndax yor nga bu gaaw mën ngaa jokkoo moom ci téléphone tam waaye mel na daal jokk mbokk fi ni jamono ji néew na lool mbokk yi mbokk sax boo fa dama da ko seeti bu yàggee da toog ndax moom am na ci mbokk yoo xam boo demee daal di la jox mbokk yoo xam ne ñoom ne jàpp ne yow rek yaa war a ñëw te mbokk ñaara koy dox am ñoo xam ne boo tukk nit bu tukk bu ñëwee dañuy dem kii daa jàpp na daa war a jox sëriñ ca kee tamit jàpp na moom te dañ koo war a jox te fi na loolu lépp tamit warut am la war la war am mooy mbokk da dem seete ko ngir yàlla rek waaye mel na daal jamono jii moom moom néew na lool lool te jumtuwaay ci la gën a ci la gën a yomb yonent bi sallallahu wax na na ci xadiyu xursi xadisu xursi ne ana wa ana arrahmaanu xalaqtu rahima mu ne maay allahu maay maa binu mbokk fa shaqaqtu laha min ismi ma toro ma xar ko ci sama tur yoo xamee ne mooy arrahman arrahma mi ngi ñu ngi ko jëlee ci arrahman fa man wasalaha wasaltuhu man qata'aha batatuhu képp koo xam ne jokk na la ma jokk la képp koo xam ne dog na la ma dog la lépp loo xam ne nag yàlla daan boo ko maanaam boo ko dogee ma dog la ñun ñi ñëpp yàlla lañ bëgg yàlla lañuy xent yàlla lañ bëgg mu jubluñu waaye loo xam ne yàlla danaan ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la euh, loolu yaakaar na mat naa moytu bu baax yonent bi tam am na fu mu waxoon ci wax ne nañ moytu bàkkaar yi mag yi ak tim maanaam ana min akbar am na ku ñëwoon maanaam ku mu waxoon nañ moytu bàkkaar yi mag yi moom yonent bi Bakar ma ngi nee na bokk na ci maanaam maanaam nit di rëbb ñaar waajuram di ŋàññ ñaar waajuram ñu laaj ko na ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam maam nit mën a rëbbee ñaar waajuram mu ne yalaanu rajulu walidayhi xaala yasubu rajulu aba rajuli fa yasubu abaahu wa yasubu ummuhu mooy nit bu fekkee dafa saaga sa dafa saaga sa baay nga saaga ko yow saaga ko baay daloo ko ndey nee kooku mel na ne da nga ŋàññi sa wajur te loolu ci moom la Alxuraan di wax na di wax naan wala tasubul li si yadduuna min duunillaahi fa yasubbullaaha adduuna bi bu saa bu fekkee bu ngeen saagaa suñu yàlla yi rek ñun duñu saaga seen yàlla yi kon loolu ci liñ ci jàngate mooy nit kenn du ko xeebal maamam kenn du ko xeebal baayam kenn du ko xeebal ay mbokkam te fi na lool tamit lu bari la lool ndax nit léeg-léeg nga ko baayam ba maamam mu fay nga sikkal ko dara ci sa maam ba baayam mu fay yowante te loolu lépp mën naa jur ay jafe-jafe ci mbokk yi kenn ku te kenn ku ci ne rek nañ ko fonk ay mbokkam te fi ne léeg-léeg ci rojo bii nga dégg koo xam ne naan man sama yaay rek laa fonk sama yaay rek laa fonk kooku boo ko ŋaññi yaayam boo mutu baax bokk na ci tim yoon ci waxoon naa ne tim képp koo xam ne bëgg nga wërsëgu sax ak fan gudd del jokk ak mbokk mbokk yokk ak mbokk da indi fan wu gudd day eh, yokk wërsëg ñu ci nekk benn xista boo xam ne benn waay boo xam ne ab góor boo xam dafa ab tag boo xam ne daj bi da koo bëggoon a rey te buur bi bëgg koo rey fii mu nekk waaye mu jox ko fas yebal ko ci beneen góor ndox boo xam ne buur bee ko far na ko demal ma yónni la ci daa doo góor ndox boobu ne ko bu ñëwee rek ray bu ko déglu mel ne buur bi de fekkoon mbàkk Bawol la nekk gouverneur bi mu samp mu nekk Thiès mu jox ko fas na ko demal ca moom kooku nag bi mu ñëwee ba tollu Bambey daal fay moo xam ne biñ na koo gis mu daal fay wàcc daal fay yendu na de mbokk moom daal da ko gëj gis da koy nemmeeku léegi daal di yeewu fas bi foofu nekk ci biir fasoo daal di rëcc bi mu rëccee xam nga façon bu rëccee day ñibbisi fi mu dëkkoon bi mu ñëwee buur bi daal di gis fas bi daan nag doom rey nañ ko bu yàgg léegi moom ker seddee mu daal di war fas bi daal di dem ca góornóor bi mu santoon mu reykee di ko sant moom bi mu egsee rek dañ ko daal di rey taxawuñ sax dañu xóoruñu ko sax dañoo jekk-jekk rek daa dagg bopp am na keneen ku ñuy nett litim ne daa am nit ku baax koo xam ne dafa amoon kës am ko gisoon koo xam ne di ko tegee ab diggam di ko dee faatu bariwut nit ku baax kooku ñëw gis ko daal di dem ba mu demee ba mu yàgg mu ñëwaat defoon na bu ñëwaatee du ko fekk mu ñëwaat daal koy fekk daan na ko waaye man jàpp naa du ma la fekk ndax damaa xooloon sëb dig des bëriwul diggante bi loo fi def mën na ko demoon naa ci sama mbokk nangam ba mu fa ñaari fan gànne ko fa ñaari fan dikkaat mu ne ko kon jokk mbokk googu moo yokk moo yokk mbokk googu nga dox moo yokk sa dig sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu wax nañ ne ko fonkoon ak mbokk la daana ko wax daana ko dox te am na ku ma wóolu ko xam ne jële naa ci moom wax na ne sëriñ bi ay doomi bàjjen yi sax noonu la ko daan wax sama nijaay sama bàjjen sama maam yooyu noonu la ko daan wax sax nee nañ te da koo fonkoon lool am na ko ñuy wax sëriñ seex maram sëriñ seex bu sa maram nee nañ sëriñ bi daana ko laaj ay sagar ay sagari ay sagari euh, jàmm ni ko wax mu indi ko xam nga am na fu ñuy wax suñ bàkk bu sa naan ko yam na amati waxaadi sama doomi bàjjen di sama doomi nijaay lu mu ko doon bind waxaale ko ca loolu te sëriñ bi xam nga ne wootoo mbërëy bii foog fàttiwu ci ay mbokkam ay mbokkam dina leen ci fàttiwu leen ci ay ñaanam tim maanaam ñépp lay ñaanal waaye ay mbokkam tim fàttiwu leen a ñaanal ba wax na ne wàccal jami ixwati wa nasabi fi rahmatin yamastidadi nasabi maanaam bis bu tar boobu buñ ci àggee yàlla nga defal sama mbokk yi ak sama askan defal leen yarman sëriñ bi nee nañ wax na ne ñett ngi nii yoo xam ne mbokk mat na koy mat na mat nay def daan mbokk mën naa gën ay mbokk waaye mën leen génn mbokk mën naa ëppul ay mbokkam waaye mën leen ëpp mbokk mat naa mën naa raw ay mbokkam waaw mbokk mën naa raw ay mbokkam waaye bu àndutoog ñoom aw doxinam du rafet nee nañ mat sëñ mat Lamine Gueye jëmooy daana wax ne mbokk dox ak wax la boo soree ku boo gën a koy tudd ku jege gën a koy dox daane mbokk ñett a koy saxal muy ki ko xam na koy wax ki gën woyof na koy dox ki yàlla jox wërsëg ni dimbalee daane tamit ñett day yàq mbokk muy maa fi ëpple maa fi raw maa fi mag ndax bu fekkee yow da ngaa mag toog rek jàpp ne moom kenn war laa seet si waroo seet si kenn te ñëpp la war a seet boo defee noonu ki am awal ki am alal def noonu ki xam def noonu kon mbokk kooku du dund te ñoom ñett ñi de moo ne buñ booloo luñ bëgg a taxawal mën nañ ko taxawal am na xisa bu ñuy nettali ci euh, góor goo xam ne dafa amoon doomam yu jàngewoon woon alxuraan ba ñëw jàng xam-xam ba ñëw mu ne ko nag des na liggéey bi des na ndax li nga jàng ci alxuraan ak li nga jàng ci xam-xam da ko jàng ni ñu toll ci àddina ci jaxasoo àddina ak xam-xam àddina doo ko toog mu ne ko nu may def nu may def mu ne ko da nga wut ab yóbbal génn dem boo demee lépp loo gis boo ñëwee nga laaj ma ko mu daal defar ab yóbbal daal di waaj bàyyam daal ko ñaanal dem bi mu génnee li mu njëkk a gis mooy jaan joo xam ne dafa génn ci pax ba mu génnee ci pax mi duggaatut waaye mu toog fa ba ngoon ba jaan di ñëwaat ñëw bëgg a dugg ci pax mi mënut dugg mm, mu jaaxal ko loolu mu daal di bind lool daal di jàll ba mu jàllee nes tuut ma gisaat picc moo xam ne boo tongee ci garab gi mu naat boo demee ci garab gi mu bekkoor loolu tamit jaaxal ko loolu mu daal di bind lool picc ma dem piccaam gis ndox lu tuuti hmm, bëgg caa dox bëgg caa xuus lisaalu xaal am na ko wax ci kaw na ko euh, boo ci xuusee jàll mu daal di xuus mu daal doxaat tuuti daal di gisaat ndox mu moo xam ne mais mu weesu ma kóob mu nar caa xuus am na ko wax na ko boo ci xuusee lab mu daal doxaat tuuti daal di gis ak lëkk mu koy dàq di ko dàq ba mu di bëgg a jeex mënu koo jot mu daal koy bàyyi daal di bind yooyu yëpp daal di ñëw ci baayam daal ko koy wax na ko daal di jaaxal na lool mu ne ko lii lu yomba yomba la jaan nga gisoon mooy wax wax bu xasee génn ci làmmiñ jeex na du mën a duggaat mu ne ko waaw li ma gën a jaaxal nag mooy itam picc mi nga xamee ne maanaam daa toogoon ci garab gii bu toogee fii mu naat ba demee fee mbekkoor ma ne ko loolu mooy e, góor ñaari soxna mu ñëwee fi mu aaya rek mooy naat mooy mooy baax <laughs> mën ne ko ndox su tur see ma gisoon nag mu daan na ko mooy tama man tama lap ci sama tama xuus ci jàll ko loolu ay ay mbokk yi mbokk yi àndut mu ne ko ndox mi ma gisaatoon nag te mu ëpp maanaam te muy ëpp ko te mënuma cee jàll mu ne ko loolu mooy mbokk yi ànd kon mbokk yi ànd am na solo lool mu ne ko nag li ma gën a yéem nag moom mooy lëg gi mu ne ko lëg gi moom mooy àddina moom kenn du ko def mu ne koo jàpp ba tax na daanañu wax ne mag ñi daanañu wax ne àddina kenn du ko bëgg dañ koy xam kenn du ko yam tamit dañuy làngoog moom dañuy làngoog moom rek waaye kenn du ko bëgg euh, kon ëppoon na loolu waaye sama waxtu bi daa xat ñu sant bu baax di dellu di santaat baax di xam ne kàddu bi dama xaw bett te ma xaw a ragal wax làmmiñ lool waaye fii day sama kër goo xam ne mënuma fee ñàkk ndax bu ma ko mënoon bis bu set dama ñëw teew yàlla xam na lu ma ko mënoon ñoo cofeel gu ma leen ëmbal ak liggéey bi nga xamee ne ñu ngi koy liggéey dama xamu ko te dama xam ne sax nit ñi umpale nañ ko des nañ koo xam bu ma ko mënoon ngoon bu jot dama ñëw teew si waaye nag euh, nañ ma may may teew rek maa ngi dellu di sant di gërëm bu baax di sant suñu xaarim mi ma àndal suñu saxu baale di sant maxtaar bu baax waaleykum salaam jërëjëf sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ Moudou Fati Khari ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xamante ne def nga ko ci li sëriñ doon waxtaane xam na ñu dellu rek di feddali cant gi ndax ni mu ko waxee yéeneem ci liggéey bi ak béréb bi umpaleetuñ ko. ndax at mu nekk dana tànn ay bis yoo xamante ne dana jàmm am ñëw bokk ak ñun jotaay bii nii kon incha allah ñu ngi ñaan suñ borom subhanahu wa ta'ala mu fayal ñu fayal ñu ko fayal ñu mbokk yi nga xamante ne yépp am nañ yéene ci